ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fa ajmi'uu kaydakum thumma a'tuu saffaa wa qad aflaha al-yawma man ista'laa ñu ñëw kon ci laaya bii lañu daanele woon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy laaya ak juróom benn fukk bi ak ñeent ba léegi fi suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di ñu nettali la nga xam ne moo xawoon diggante seydina Muusa ak Haaruun alayhim assalaatu wassalaam ak Firawna ma nga xamante ne nii moom mooy buuru Égypte kon nag gisoon nañu ak njabarkat ya na nga xam ne noonu lañ dajaloowee ba taxaw waxtaan seen biir nag bi ñépp taxawee yow yawmu ziina muy bés bi nga xam ne mooy bésu taar ba nga xam ne moo doon seen feetu dëkk ba ñépp ñëw nag njabarkat yi waxante seen biir daal di xuumtoo la ñuy xuumtoo daal di ñëw nag te lañ mujj woon wax fa aji ajmi'u kaydakum ñu ngi waxante seen biir nag naan nag ay wa dogu leen ci seen biir dajale leen kaydakum seen li nga xam ne mooy seen pexe waaye dogu leen ci seen pexe mii mooy indi fi jabar joo xam ne dina neenal li nga xam ne moom la fi Muusaa mi indi summa alayhi salaam ginnaaw gi thumma tusaffa na ngeen dikk nag nekk ñoo xam ne def leen ay sapera yoo xam ne ngir impressionner gaa yi bu ko defee daal di daal di daal di amuser la la galerie daal di impressionner ñi nga xam ne ñooy askan wi fi nekk ñépp di xool waqat te dëgg-dëgg aflaha daal dinay texeel yawma tey manistan la ki nga xamante ne moo féete kaw ci ñun ak moom léegi nag bi ñu paree noonu le Seydina Muusa xaalu ñoom nag ñu ne ñoom njabarkat yi new njabarkatu Firawna yi yi ne ko yaa Muusa i yow Muusa alayhi salaatu wassalaam léegi nag mooy spectacle bi tàmbali na nag mooy li nga xamante ne nii daal ku nekk la mu doon jaay daal moom tey lay lamb nag xaalu wu ñu ne ko yaa Muusa kon nag yow Muusa alayhi salaam imma daal an tulqiya yow nga sànni njëkkër sànni li ngay sànni sa yat wii nga yor wa imma walla boog an nakuna awwala man alqa ñun ñii jabarkat yi nekk ci kaawu Fir'awn fir'awna wala ñun ñu nekk ñi nga xamante ne ñoon ñooy njëkk a sànni qaala ba ñu waxee lool seydina Muusa alayhi salaam ne leen qaala mu ne leen bal li am ba des yéen alqu yéen kay njëkk leen a sànni li nga xam ne moom ngeen yor aywa sànni leen léegi nag ca saase rek gaa yi sànnee doo nag muy ñi nga xam ne jabarkat yi fa ida xibaaluhum ca saase rek nga gis seen seen <clears throat> seen buum yeñ fa ndax ay buuma ki yat lañ yoroon wa asiyuhum ak li nga xam ne mooy seen seen yat yiñ yoroon yu xayyalu ilayhi mooy muy mu yor melo boo xam ne moom mooy dañ koo soppi <clears throat> mooy yu xayyalu mooy loo xam ne comme dangay ngay jeneer mooy boo xool ngay xool loo xam ne da ngay foog ni lii la ndekete du loolu loolu mooy yu xayyalu nga xam ne lépp ci xayaal la mooy ci am xel kese ngay jàpp ne lii la waaye ci réalité bi boo ñëwee ci dëgg dëgg dëgg mbir mi ndekete yow mu wuute naak li la say bët di wan léegi nag mooy ci bëtu Seydina Muusa alayhi salaam mu ngi seen buum ya ak li nga xamante ne seen yat ya nekk min sihrihim ñu mu nekk loo xam ne lu mu lu mu koy wan daal ci bët yi nii ci biti mu gis min sihrihim ca seen jabar googu ñu fa def annaha tasaa ne seen buum yooyu ñu sànni ak seen yat yi ne daal ay jaan lañ yoo xamante ne nii yu bari di dox fu nekk di wallax wallax yi fu nekk ñu jaar fa fa aw jasa ba ñu ko defee nag jaan yi bare ndoo ndax ñoom ni ñu baree fu nekk jaan di fa jaar de fa aw jasa fi nafsihi xiifatan Muusa sayidina Muusa alayhi salaam daal di xaw yëg nag ak tiitaange ci boppam mooy ne hé ñii jabar gi daal dina yéeme de mooy ne loolu nag bi mu ko duggee mooy tiitaange goo gële nga xamante ne moom lañ def ndax lan la doon tiit mooy ñi nga xam ne xamuñu dara muy mbo as mbooloo mi nga xam ne ñoo fees del di gis spectacle beeg ni mu demee mel ni ci gladiator yooyu rek ci empire romain yi waaye ñëw ko ginoon a garaawle léegi nag mooy li mu doon bañ gaa yi gis loolu jàpp ne am yenn ñi xam nga ñoo xam mooy dem seen yoon loolu nag xaw koo tiital nag xul naa waaye it mu yëg boppam ak tiit xaa xul naa ñun borom bi nee na ma ne ñu ne ko laa taxaf bul am dara looy ragal de bul ragal ne ñii seen yii sànni que moom mooy noot sa yat nga yor li muy bari bari di impressionnant moo tax mu ca beneen saar ba wa jaa'u bi sihrin azim ñu indi dëgg-dëgg ci njabar goo xamante ne nii gu màgga màgg la dee léegi nag kon nag mu ne ko nag laqul naa kon ñu ne ko laa taxaf bul ak tiit de innaka dëgg-dëgg yow Muusaa mi yi alayhi salaam antal a'la yaa leen di féete kaw yaa leen di noot wa alqi léegi nag ñoom sànni nañ ba pare yow sànnil borom bi di ko wax yu di ko déey ne ko sànnil maa fi yaminik mooy li nga xam ne moo nekk ci sa ndejoor bi muy sa yat wi nga yor talqafu boo ko sànnee rek dina dina wan nu mu gën a gaawe maa sonaawu li nga xamante ne moom lañ fi jëf nii mooy lii nii ñu fi sànni nii nga xamante ne nii mooy seen yat yeeg seen buum yi nekk ay jaan bëtu nit ñi ndax njabarkat noonu lay def bëtu nit ñi rek lay lay soppi di leen wan loo xam ne wute naag ni mu demee innama dëgg-dëgg ndax ñoom sanaaw li ñu fi lëgëy daal te def ko fi mooy kay du saaxir lii du dara lu dul pexem ki nga xamante ne nii njabarkat kese lañ fi lëgëy dee wala yuflihu saaxiru te nag du gañe mukk du texe mukk a saaxiru njabarkat bi magicien bi haythu ata fu mu man di ñëw rek fu mu man di teew xamal ne moom du gañe ak nuñ ko mën ak njabarkatu jamono yi dañuy muus muus yu booy wax ñu naan ñun ci alquran la ñuy liggéeyee waa ban njabarkat mooy ñëw naan man ci yëfu iblis laay liggéeyee loolu moom nit ñi ñoo waroon a gën a xam ne loolu kese lañ mën a wax tax xam nañ ne fii comme que dañu leen a gëm te ay jullit ngeen mais lan la ñuy waxe loolu la ñuy waxe boo boo ñëwee ci réew yéefér yi magiciens yi duñ fi nekk naan ñun dañuy liggéey ci alquran moom moom ci seenum xam-xam lañ naan lañ xam xam xam-xamu njabar li xamu alquran ci alquran lañuy liggéey daa ña fa ëpp alquran la ñu gëm léegi ñu leen di gëm loo loolu nag ñu bari naan moom moom moom jabarul de ndax moom liggéeyam lépp lépp lu muy def ci alquran la koy def loolu tekkiwul dara changé wul dara ci njabar gu bon gi nga xam ne moom la nekk te nag na leer ne moom fu man di nekk moo xam njabarkatu les les les VIP la ñi am doole yeeg borom alal yeeg yooyu moo leen di seetal ak waxal li xew ak yu mel noonu di leen pattaawal kooku moom moom du texe mukk ki nga xamante ne njabarkat bi moo moo xam bu góor be bu jigéen bi haythu ataa fu mu man di teew ak mu man di nekk de léegi nag bi nga xam ne nag lool moo am nag mooy gis nga suñu boroom fi mu ko waxee ne ko defal sànni li nekk sa loxo bi dina wannaasu dina wann léegi seen façon jaan yi yépp lay wann léegi yow bi sa yat bi boo ko sànnee mu nekk jaan ca saase la ko def waa léegi nag ba mu ko defee fa ulqiya saharatu saajidiin mooy nag jabarkat yépp yépp daal daal di rotandoo ñu rot ñoom ñépp saa ji diina sujóot mooy daal di àgg suuf daal di incliné wu ngir lan ngir wane seenu torox tànge wane li nga xamante ne nii mooy seenu torox wàcc ci kanamu ki nga xam ne mooy seen borom tabaraka wa taala ba pare reconnaître daal di daal di ràññee xam ba pare nangu këne borom bi kii daal ki ko yónni moom borom la ndax kii mooy suñu borom ndax ñun xam nañu magi moo tax borom xam-xam day neex a ndax moom gisee ba wan ko loo xam ne moom leer na ne lii moom du xam-xamu kese nii rek bu ñuy fàggu nii kese moom moo day teel a nangu li nga xam ne dëgg gi nga xam ne xam na ne lii moo raw moom li mu nekke te lii bokkul ak moom moom teel a nangu waaye ñi nga xamante ne nii loolu mooy bu dee objectif na mais am na ñoo xam dañuy am xam ba pare waaye di jëfe-jëfi koo xam ne xamul dara ndax li nga xam ne mooy al asabiya fii laa bokk ak waay non kii ay ay ay ay yooyu le fii daal lii lañ fi mas a xam ñooñu moom duñ teel gundeeku waaye bu dee ne xam def ci objectif nga xam ne xoolu ci lenn lu dul xam-xam lay xool moom kooku boo ko wanee lu ko jommal te mu xam domaine bi xam ne xam-xam bii lii moom kii li mu indi bokkul ak ñun li ñu xam moom loolu da koy gën a convaincre moo tax nag ñoom ci saase ñu daal di rot daal di sujootal seen borom xaalu ñu ne naa ñun de daal di nañuy gëm bi rabbi haaruna ci boroomu ki nga xam ne mooy seydinaa haarun mii wa muusa ak muusa mii borom bi leen yónni daal ñun gëñ nañ leen xaala bañ waxee lool nag xaala mu wax na jël wax ja ndax ndax danaan héehée caafa ngay waaj a xëm te tey mu xëm de ñii nga xam ne dama leen fee indi ngir ñu fay neen gii nga xamante ne nii man selon Firawna moom la fi Muusaa ak Haarun mi alayhim assalaatu wassalaam indi mu indi ñi nga xam ne ñoo leen nara a wane seen neen googu fara ñooñu mujj gëm ko te defuñu ko ci burqule ci ab pukus déedéet ci kanamu bés bi nga xam ne ñépp koy teewee muy bésu edd feet bi nga xamante ne bu mag bi ba pare yoor yoor la nëbbuwul kenn askan waa ngi nii fees del peuple d'Égypte ñu ngi nii fees del di gis li xew gis nañ ne gaa yi ndekete yoo lañ fi sànni woon moo impressionnant mii mi alayhi salaam bam sànnee wan na yépp ñoom ñu mujj daal di wàcci seen bopp ne gëm nañu moom li nga xam ne moom la fi indi boroomam ak boroomu Haarun alayhi salaatu wa wassalaam Firawna nag ngir nag daal di polluer le ndax xam ne ne héebu réagirul léegi caaf dina xam ne ndax gaa yi gëm nañ nii mooy léegi nga gis ñu bari ci nit ñi daal di kon topp gëm moom lañ gëm wax ni ñoom léegi nag na jël wax ji ca kàddu il faut battre le fer quand il fait chaud waaw battre le fer bi bi nga xam ne ci la tànge ci saa si mu jël mu kàddu gi daal di ne xaala mu ne leen amantum la a yéen daal da ngeen koy gëm la ginnaaw bi nga xamante ne nii an aadana lakum moom daal Muusaa mii moo leen ci jox ndigal lii lépp ngeen fi def spectacle bi yépp ay caaxaan kese la ndekete yoo seen combine bu ngeen combine boo xam ne bu ngeen ñëwee def lii moom mu def lu gën garaaw na seen banteeg yooyu bu ko defee nag ngeen ñëw fii jébbalu ne moom gëm ngeen li mu gëm innahu dëgg-dëgg li ma gis man Firawna mooy haa da ngeen a foog ne seen plan bi man déniché wu ma ko man daal di ma waleen jële haa innahu dëgg-dëgg ma Muusaa nii la kabirukum alladhi allamakum as-sihr mooy seen ustaas bi gën a rëy mooy ki nga xam ne mooy seen vrai le muallim le gi nga xam ne mooy mooy ki leen a man mooy seen maître rek mooy ki nga xam ne moo leen jàngal moo leen mooy yéen seen chef te ki nga xam ne moo leen jàngal li nga xam ne mooy njabar gii ngeen fi nekkoon doon def ngeen defu spectacle ngir nax ñu nii rek fala uqatti'anna waat naa ne dinaa dogaate aydiyakum seen tànk yi wa arjulakum seen loxo yi wa arjulakum ak seen tànk yi min xilaafin ci jàllawle bu ma daggee loxo càmmoñ tànku ndejoor laay dagg bu ko defee nag wala usallibannakum fii juzu'in naxli ginnaaw gi dinaa leen daj ci dattu li nga xam ne mooy tàndarma yi de ci tronc tàndarma yi laa leen daaj leen ba nit ñëpp gis ne lii nakaalan mu nekk lu dissuasif mbugal moo xam ne dina tax képp ku ko nar a def dina ko xalaataat wala temps la mun na ta wat naa ne di ngeen xam bu boobaa man firawna ayyuna ndax ñun man ashaddu ñun ashaddu ñoo gën a tar adaban anak man ak yàllaay Muusaa ji dinañ xam maak moom anak kan moo ci gën a tar mbugal wa abqaa gin koo desle lii la firawna wax waxi kàccam yi ndax moom moo leen jële ci dëkk yu sor yi ñoo xam ne masuñoo gis Seydina Muusaa alayhi xamuñu ko woon sax moom moo leen wóolu ba ñëw ba pare lii xew moom mu ne moom moo leen ko jàngal quoi koo xam ne ñenn ñi ñoo ko mag fuuf ba ñuy judd moom juddoogul ñii xamay paa yoo xam ne man njabar lañ def moom mu ñëw ne ñooñu ku nekk ñu jëla la ca gox ba nga kii ñu ne léegi kii moo leen jàngal mais loolu lépp c'est pour rek daal di yàq xelu ni nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne gis nañu dëgg ji mu leer il faut nag mu polluer yi nga xam ne noonu la ñuy def saa su ne ngir ne yéen li ngeen gis lii du dëgg bàyyi leen man firaw na ma wax leen dëgg ji nan la mooy ñii dañoo def lii rek